alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa man bu'itha rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa mawlaanaa muhammadin sallallahu alayhi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kathiiran daa'iman abadan ilaa yawmi ddiini wa hasbunallaahu wa ni'mal wakiil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki julli ci mbokki sopp yi ci yàlla ak sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaarawaat bu baax di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla nangul jéggal ñu baal suturaal ñu àdduna ak alaxira tabarakallahu tey daje bi ak waxtaan wi ñoo ko fas yéene jëmale ci yenn njuumte yoo xamante ni ay erreur la yu ñuy def ci sunuy jàng yi ñuy tari ci sunuy jaamu yàlla yi nekk ci fatiha yi nekk ci suratul qadri ndax mook li ilaafi quraish suratul quraish mo saar la loo xamante ni li ci ëpp moom lañuy ñuy jullee suratul ixlaas dañ koy jàng lu bari euh, am na kàddu ay aaya yoo xamante ni dañ koy utiliser lu bari dafa dafa bari luñ koy yàq soo demee tamit ci tariqa tijaaniya am na ci dog yoo xamante ni dañ koy jëfandikoo yu ci bari am na ci ay yàq yoo xamante ni dafa sax ba mel ni noonu la fekk déedéet rëcc rëcc ci làmmiñ la te doo defee yitte tuuti rek yàlla mën na la dimbali ba nga xam liñ ci war a def ak liñ ci war a wax ba teg lépp ci yoon macha allah kon dinañ ci barkeelu ci astaghfirullah ci astaghfirullah al azim ci salaatul fatix ci jawharatul kamal moo ak yi nekk ci biir yooyu yépp insha allah yàlla nañu ci yàlla dimbali dara dara nag dañuy ñaan yàlla rek mu nangul ñu nangul jullit yépp rek ndax nit moom fa tabarakallahu mata deem rek mooy tax léeg-léeg rëcc rëcc yu bari di am waaye nag eh, jaam bu toll ni jaam ci matadi ak wàññeeku ak doyadi ak ñàkk mën ak ñàkk xam ak ñàkk kàttanu su waree jëflanteeg buur bu mat bu sel bu am doole di quddus di zul jalali wal ikram ak yeneen yépp yi mu làmbool ah dëgg yàlla mënuñoo sax matal dëgg dëgg dëggi matal gi nga xamante ni moom la war a def suñu digganteeg moom ak suñu jaam yàlla waaye nag waslu sa àq ba def ca la nga mën euh, ba mu xam sa yéene man laa mottali li ci des ci yërmandeem loolu yaakaar naa ni lu am solo la li ci des bari na suñuy salaatu ala nabi ak suñu dog yi yonent bi lañ koy jox waaye kuy jox yonent bi tamit sallallahu alayhi wa si soo xamee ni mu teddee ni mu baaxee ni mu ni mu rafetee ah koy jox war nga ko jox lu tedd war nga ko jox lu yiw war nga ko jox lu mag war nga ko jox lu rafet yàlla ñu yàlla nangul te jëggal ñu te baal ñu te suturaal ñu bi jaay seydina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah, li gënoon sax mooy yéen ñi nga xamante yéen a ngi déglu ngeen jël këyit ngeen noté waaw noté bi baax na ci parce que soo déggee mën naa am nga ne waaw lii de lu ñuy juumee la waaye nag soo notee nga yor ko sa kayit di ko xool di ko bàyyi xel dina tax hmm, soo ko téye balay yàgg rek nga assimiler lépp mokkal ko xam ko waaw yaakaar naa ni note bi baax na ci waaw bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw bàyyi ko xel bu baax a baax a baax jàpp ko daal bàyyi ko xel bu baax su ko defee dañuy njëkk jublu rek incha allahu ci suratul fatiha ndax fatiha xam ngeen taxawaayam def nañ ci ay waxtaan ci valeur am ak li yàlla làmb ci biir yépp ci ay xam-xam ak i leer ak i daraja ak i barke ak ay asraar yépp mu ngi ci biir te faatixa dafa bari luñ koy jëfandikoo kon nit sellal li ngay def baax na waaye rawatina nag li nga xamante ni da koy utiliser lu bare bare bare bari kon doo ci juumee te xamoo ko wala xàmmeewoo ko soo ci defee lu bari tamit yàq da ci am moo ngi mel ni ngay ñaw te ah, wëñ ji takkoo ko hmm, mën ngaa ñëw lu toll ni fii ba dakaar wala fii ba euh, Tambacounda soo xëccee rek mu topp la moo ngi mel ni tamit ngay def ci bool bu bënn ci suuf loo ci def rek soo yëkkatee defukaay ba rek gis lépp nekk ci suuf kon yéene loolu mooy taxawaayam waaye tamit sellal loolu mooy taxawaayam te sell def cee bokk mooy nga am respect ci li ngay jaamoo yàlla rawatina nag faatixatul kitaab xam ngeen bu baax taxawaayam ci biir julli ci biir jaamu yàlla tabaarakallahu ci njëkk a bàyyiloo xel mbokk yi mooy euh, boole bismillahi irrahmani irrahim ak alhamdulillahi rabbil alamin xam nga dafa nekk mbir moo xamante ni Cheikh na Ahmed Tidiane radiallahu anhu daf ko bàyyiloo xel taalibe yi bu baax ngir ñuy lëkkale bismillahi rrahmani rrahim alhamdu bañ a wax bismillahi rrahmani rrahim alhamdu waaye ngay lëkkale mi bi ak al bi nga boole ko soo gisee arrahmani rrahim lettre bi mujj mooy mi mi nag soo ci yokkee al mil lay doon kon foofu mënatoo wax mi al waaye da nga mil kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax gis naa mbokk taalibe yu bari dañ ciy jéem a def mais léeg-léeg da leen di rëcc waaye lu simple la M I L mil la jeex na M I L mil nga ne bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil mil ndax kooku dafa am sirru bu nekk foofu ci diggante bi jokkale boobu ngay jokkale mi bi ak al al bi dafa am sëru bu rëy bu nekk foofu boo xamante ni sama borom xamal na ko Seydina loolu moo tax mu waxtaan taalibe ni nañuy nañuy boole bismillahi rahmaani rahim ak alhamdulillahi rabbil alamin wa sirru bu rëy bu nekk foofu waaw kooku xam naa dinañ ci def waxtaan spécial ndax Hmm, la yàlla dëxañ foofu ni mu kon kooku mooy premier remarque bi ñaareelu remarque bi mooy soo jàngee bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi diin dégg nga maliki yawmi diin foofu tamit lu jar a bàyyi xel parce que maaliki yow mi diin ak maliki yow mi diin ci riwaayaat yi la soo demee ci warsh danaan maliki yow mi diin soo demee ci xafs danaan maliki yow mi diin Seydina Cheikh nag radiallahu anhu taal radiallahu anhu daf ñu jàngal ne maliki yow mi diin dafa am tamit sirru ak doole bu nekk ci biir ak baatin bu laxasu ci biir bien que Maaliki yow mi diin tamit am na sirru bi ci nekk mais sirru la boo xamante ni sirru bu nu xam la soo ma dégloo ma wax la ko léegi xam nga soo ne Maaliki yow mi diin nga ne Maliki yow mi diin soo ne Maliki ne Maaliki soo gisee mbind mi da gis ni Maliki amul dara lu topp ci laam bi waaye bu dee Maaliki am na alif. bu ci topp kon soone ne maaliki wax nga miim alif laam keef kon yow am nga ñeenti lettre bu dee maliki ñetti lettre nga am kon soo ne maliki ci firi mu njëkk am nga euh, trente tuyaaba ndax yonent nee na xaraf boo wax rek fukki fukki yiw la kon am nga fukki fanweeri yiw soo ne Maliki am nga ñeent fukki yiw kon soo ko xoolee foofu da gis ni Maliki moo ëpp yiw Maliki waaye ñi yàlla xamal tamit xam euh, wax nañu ne foofu xaraf yi lañ ëppante ëppante tamit ci zaahiru yiw yi waaye nag bu dee Maliki daraja bi la daraja bi c'est-à-dire foofu yiwam foo xamante ni kenn xamul Euh, kenn mënu ko quantifier kon sirru bu laxasu la ci biir kon fii nombre de xaraf la ak nombre de tuyaaba nombre de yiw fii nag maanaa la te léeg-léeg maanaa mooy ëpp doole nombre <laughs> dégg li bëgg a wax moo ngi mel ni nit koo xamante ni dafa yor saaku weccet saaku weccetu xaalis ay mën na yor benn saaku cent franc wala cinq cent sax su la neexee bi cinq cent yi nga am ci saaku nga gis koo xamante ni dafa yor benn chèque benn chèque bu dix million wala chèque bu million mën nga ko jël def ko sa poche nga gis koo xamante ni moo ngi sonn di yenu ab saaku boo xamante ni ay pièces cinq cent ca nekk xoolal ñaari valeur yooyu noonu la mel kii mooy maaliki kii mooy maliki maliki mooy chèque bi maaliki mooy pièces yi kon xam nga pièces yi soo ko téyee xam ko waaye kii këyit la goo xamante ni soo ko weccee ko rek waaw koy mën a jënd téeméeri junni saako yi pièces yu cinq cent yi yaakaar naa war nga maa dégg léegi kon malikee ngoog ñu bàyyi ko xel bu baax bi ci des mooy iyaaka naabudu wa iyaaka nastain dafa bari ci mbokk yi ñoo xamante ni iyaaka naabudu dañuy wax iyaaka naabadu loolu musiba la aabudu naabudu iyyaka na'budu b-o-u budu du na'badu kooku bàyyi leen ko xel bu baax mbokk yi iyyaka na'budu du na'badu wa iyyaka nasta'in tamit dañ koy juum ñu bëri nasta'in la ñuy wax mi m lañ koy jeexale miim lañ koy jeexale déedéet nuun la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuun la nuun wa iyaaka nastain du nastaim waaw doo ko dégloo rek di nga xam li may bëgg a wax léeg-léeg nga dégg ko ci mbokk yi ñoo xamante ni loolu la ñuy utiliser te fekk du noonu du nastaim nastain n lay jeexe nuun lay jeexe bi ci des mooy soo demee ci ihdina siraat al mustaqim mustaqim tamit bala muy ñëw sax siraata ihdina siraata foofu ñu bari tamit dañ naan ihdina siraata te boobu du ta tola po po ihdina siraata ihdina siraatal mustaqim po po too koy wax sa làmmiñ dafa war a daanaka fees sa gémmiñ po kon bul waxati ihdina siraatal mustaqim déedéet du noonu ihdina siraatal mustaqim po <laughs> dafa jar bàyyi xel de waaw fi ne nii doo ko déggee rek di nga xam ni daanoo wax loolu di nga xam ni daanoo waxe sirato waaye sirata nga daan wax te du sirata sirato bokkul ta ak to bokkul ta ñaar ñaari tomb la to taa tànk la bokkul bii taa tombe la bii taa tànk bokkul to ta bind yi sax bokkul soo gisee kii dafa c'est une lettre ouverte bii c'est une lettre fermée sa gémmiñ dooy wax ta day ouvert day waaw mu day ubbeeku sa bu dee da ngay wax to day daanaka day mel ni luy tëju loolu ñu bàyyi ko xel ihdina siratal mustaqim soo ñëwaatee di wax sirata tamit waxaatal sirata bul wax sirata déedéet du noonu dangok hmm? yaakaar naa bàyyi nga xel yi may wax wa foofu tamit ñu bëri mustahin la ñuy wax ihdina siraatal mustahin la ñuy wax déedéet mustaqiim qiim m la jeexee qiim mustaqiim miim la jeexee mustaqiim te du mustahim tamit qaaf la qaaf qaaf qiim qiim mustaqiim waaw siraata alladina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم wala dolliin wala dolliin tamit mbokk yi war nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax wala dolliin kooku tamit doot la du daat maaliki yow mid diin maliki yow mid diin kooku daal la daal ak dool bokkul dodd dodd bokk dodd daal ak dodd bokkul dodd soo koy wax tamit day mel ni sa gémmiñ day fees bo bo làmmiñ bi day nekk ci kaw pale bi bo wala doolliin bu la am kersa def sa gémmiñ ba mu ron ba mel ni ab cercle ba mel ni ab o bu ci am kersa sa diggante ak sa borom nga war a xool wala doolliin foofu tamit xëcc bi warut a bokkut ak xëccug iyaaka iyaaka xëcc bu yam la waaye soo gisee wala doolin am na lu ñu def ca kaw pour wane la la doo ñoddee bii ñaari xaraf wala ñetti xaraf bii da nga ko war a ñoddi juróom-benn wala juróom-ñaari xaraf wala doolin foofu tamit wala doolin soo gisee laam bi am na shadda bu nekk ci kaw shadda boobu mooy wone ni soo ne wala dool da nga war a wala dool benn laam génn benn ell génn nga soog a indi beneen beneen laam mooy wala bool liin dégg nga daal bool bool liin kon doo ko bindoon ni da ngay bind D A L ba noppi daal di plus loin defaat beneen L mooy bool liin kon bul waxati wala baal liin déedéet baaxul wala waxin bi laa bëgg a wax de waxin bi baaxul laa bëgg a wax wala dool liin dégg nga fexeel ba mu am ñaari ell yu wóor ñaari laam yu wóor ndax laam bi am na shadda soo xoolee fatiha bi amin bi ci des tamit mooy fatiha bi tamit euh, ak sax saar yi ngay jullee loolu nañ ko bàyyi xel bu baax na Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ku ko bàyyiloo xel mbokk yi ku ko bàyyiloo xel bokki la ci ñuy tari tari bu tari tari bu bu yiw tari bu dal tari bu ànd ak teggin yi nga xamante ni moom la yàlla yelloo moom la xadaram bi yelloo li may bëgg wax foofu mooy bul ñëwati di julli di ñëw rek taxaw salaamaaleykum alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah yàgg na yàgg na déedéet bul defat loolu sooy julli jàng ko ndànk del ba wàcce par benn aaya wala par ñaari aaya waaw te te mu ànd ak dal bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim dégg nga maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين waaye bul taxaw rek di tari di jàng comme ni gaa yi di jàng noonu baaxul doon ni yàlla dooy wax ak moom danga war a waaw kay waaw wan wane wane wan wan ruugi waaw ne namm na di di def jokkalante ak yàlla ndax yaa ngi ci biir fatiha bi yaa ngi wax na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kooku ma nga macha allah kon fatiha nga comme dañoo bëgg a waxtaan ci yu bëri moo tax euh, ñaari fukki minutes yu njëkk yi ñu def ko ci fatiha ndax moom daanaka mooy lépp macha allah yàlla nañu yàlla dimbali ko defee ñu dem ci ñaari saar yoo xamante ni saar yooyu li ci ëpp moom la jullee li ci ëpp moom lañuy ñuy jullee ndax barke bi ci nekk ak tamit dabu gën ci dabu ak barkeelu gën ci barkeelu ci sunu maam al cheikh asid al xaaj omarul Fouti radiallahu taala anhu yàlla nañ ko yàlla fayal mooy suratul qadri ak suratul quraysh soo leen seetloo di ngeen gis ni daanaka ñu bari moom lañuy ñuy jullee te bari googu ñu koy bari di jullee moo tax ñu bari tamit moom lañ gën a mokkal kon saar la yoo xam ne tamit war nañ ko bàyyi xel te dafa am ay sew-sew yu nekk ci biir yoo xamante ni soo ko bàyyiwul xel rek danga koy yàq te comme moom ngay jullee daanak li ci ëpp say julli <laughs> ah, ah war nga ko bàyyi xel ba bañ ko yàq wala nga def ci le le maximum de concentration et de respect de discipline ba tabarakallahu la ca war a rafet yëpp rafet ca yàlla nañu yàlla nangul suñu julli nangul ñu suñu jaam yàlla bi jaahi sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa yaa ngi noté eh, yi may wax parce que yu am solo la nit ñi dañ koy parce que li ci ëpp ci xam ni sax yaa ngi koy def waaw waaye nag sooy bind di ànd di xool di nga xam ni euh, tabarakallahu niñ koy njortee niñ koy yaakaaree euh, du noonu daal waaw yàlla nañu yàlla dimbali ñun ñëpp kon ñu dem ci suratul qadri inna anzalnaahu fii laylatil qadri gis nga fii premier ay kooku ñu bari dañ ci daanu parce que ñu bari dañ naan inna anzalnaahu fii laylatul qadri si mbokk mi ku baax ki sëriñ bi ci alquran du fii laylatul qadri ci arab ci boppam arab lugal arabiya du fii laylatul qadri fii dafa bokk ci ñuy wax xuruful jar xuruful jar nag kàddu gu nekk ci kanam dañ koy kasraal son bi son wu lay joxe fi daari fil manzili fil masjidi hmm, inda allahi inda suuqi dégg nga la da suuqi bokk hmm? ak yeneen yi nga xamante ni dañ koy utiliser ngir jar lu mel ni li lu mel ni ala fii lada mongok ak yee ca topp yëpp bii ñu uti bi ñu intéressé tey ji mooy bii nekk ci suratul qadri ñu bari da ngay dégg ñuy wax inna anzalnaahu fii laylatul qadri déedéet déedéet laylatul qadri dina dikk ci kanam inna anzalnaahu lan lañ war a wax fii laylatil laylatil t i l laylatil qadri léegi nag soo jeexalee boobu nag ci ngay indi wa ma adreeka ma laylatul qadri deuxième bi mooy tul première bi til la deuxième bi tul la troisième bi tamit tul la laylatul qadri xayrun xayrum min min alfi shahrin xayrum min alfi shahrin shahrin bii tamit ñu bëri duñu wax shahrin shaarin la ñuy wax shahrin mooy weer shaarin nag mooy kawar <laughs> xam nga arab loolu moo tax mu dangereux parce que moo boo yàq rek da lay jox beneen moo yow yàlla ne moom weer yow ngay wax waxi karaw xam nga yow loolu moom Eh, day indi ay problème yooyu ci àdduna sax soo watul ñu tëj la moom te yooyu ay soixante quinze ans la lay tëj tëj la tëj waaw yooyu baaxul shahrin nga naan shahrin wala shahrin yooyu baaxul shahrin shahrin la wa ma adreeka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahrin shahrin du shahrin shaarin mooy karaw waaw fii waxuñu fi waxi karaw kawar bokk waxuñu fi waxi kawar li ñuy wax mooy waxu weer waaw hmm. tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xata matlaa alfajri gis nga suratul qadri bi tamit dafa am ay mbir yu nekk ci biir kon nañ ko utiliser lu bari dañ ko war a bàyyi xel moo ko suratul ixlaas ñooy am dafa am lu ñuy wax xuruful qalqala jàngat alxuraan yi xam nañ li may wax fa ay xaraf yoo xamante ni doo koy wax son bi day multiplier wu par deux xam nga lu mel ni ta doo koy wax ci njàngum alxuraan benn son la lu mel ni na benn son la dégg nga am na xaraf yu bëri mel noonu mais am na xaraf yoo xamante ni soo koy jàng bu dee dañoo nekk ci fin wu mot wala ñu ne ci diggu mot soo koy jàng da koy multiplier de par deux deux fois lay lay sone sonné dégg nga moom lañu ñu xuruful mooy xaaf ak po bi ma doon wax ak baa ak jiim ak daal juróomi xaraf yi la moom lañ koy tënkee xutubu jaddin xaaf ta ba Ah, jiim ak daal yii bu mu nekkee ci diggu moom doo koy wax da koy da nga koy da nga koy da koy da nga ciy insister deux fois lay sonné comme bu kenn du wax bu xutbu déedéet xutubu la ñuy wax xutu xutu day mel ni danga nga naan xutu fekk xutu la nga fekk da ko war a dafa dafa war nekk ñaar ah noonu la al suratul qadri bi daf koo am tur wi rek qadri kenn du wax qadri xadri kenn du ko wax déedéet xadri xadd ñaari deel ñaari daal day mel ni ñaari daal a fa nekk day mel ni da naan xadri xadd xadd noonu lañ koy waxee xadd kenn du wax day mel ni da ngaa bind KHT xadri fekk du xadri dee la dee la mais ñaari dee nga koy doon xad xad inna anzalnahu fi laylatil qadri xad xad yaakaar war nga ma comprendre wa ma ad gis nga dikkaat na kenn du ko wa ma adreeka wa ma adreeka kenn du ko wax déedéet wa ma adreeka ad wa ma adreeka bul jéem a sax topp njàngale mi ci xutu bu ca dégg yooyu mën a réeral pratiquer rek ak appliquer règle bi ma la jox wa ma adreeka ad ma laylatul qadri kenn du qadri qad qadri qadri qadri qadri xayru min alfi shahrin min alfi shahrin ba aaya bi jeex loolu tamit mooy dikkaat ci sóoratul ixlaas kenn wax qul walaahu ahad loolu ñu bëri moom la ñuy wax déedéet qul huwa allahu ahad ahad ahad <laughs> noonu lañ koy waxee de qul huwa allahu ahad allahu samad parce que waxoon naa ne la qaaf la ak ta ak ba ak jiim ak daal gis nga yii fu mu nekkee ci diggu mot da nga koy multiplier fu mu nekkee ci fin wu mot da koy da da da ngay insister bàyyi ko xel qul huwa comme dañ koy def di ko naafila ak di ko wér dee di ko euh, ñaanle suñuy néew ak di ko defee yooyu ixlaas dañ koy dafa bari lañ koy utiliser am na ñu bari bëri ñu benn saar mais mën nañ ixlaas mais na comme dañ koy utiliser dañ ko war a mën qul huwa allahu ahad la ñuy wax kenn wax ahad ahad doo ko bindee a h t la a alif ha ta ta ta tombe te du noonu ahad ahad allahu samad allahu samad allahu samad foofu tamit du samad du samad déedéet so sola samad allahu samad lam yalid dégg nga walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad waaw kon bul waxati wala laa ahad baaxul allahu samad waxin bi laa wax de wala ahad moom day baax ba faw waaye waxin wi laay bëgg a wax bokk mi yal nañu yàlla jéggal suturaal ñu àdduna ak alaaxira kon bi ñu paree ci inna anzalnaahu fii laylatil qadri dañuy wàcc ci suratu quraysh foofu tamit dafa bari luñ ko yàq foofu dafa bari luñ ko yàq ndax moom it dañ koy utiliser lu bari suñuy julli ak suñuy ñaan ak suñuy dog ak suñuy yu bari dañ koy ci utiliser waaye foofu il faut ñu bàyyiwaat ko xel foofu li ilaafi qurayshin la waaw ñu bari dana naan li ilaafi quraysh <laughs> déedéet li ilaafi la li nga dikkaat da wax ilaafihim ñu bari dañ lan la ñuy wax wax nga ko de liilaafihim wax déedéet du liilaafihim bu njëkk bi mooy li ilaafi qurayshin deuxième bi mooy ilaafihim ilaafihim i i i ilaafihim xëcc ko tuuti ilaafihim bul waxatee liilaafihim déedéet li ilaafi qurayshin ilaafihim kooku tamit gars yi dañ ci wadd bu baax de dañ ciy juum de waaw nañ ko bàyyiwaat xel bu baax li ilaafi qurayshin ilaafihim rixlata shitaa'i rixlata shitaa'i wa sayfi ñu bëri wa zayfi la ñuy wax xam nga am na ñoo xamante ni dañoo mën a araabal ak neexal ak di di xoromala ko dosé yooyu jam yàlla yooyu bokk ci yooyu bokk ci sooy frimé frimeel ci yeneen i mbir mais sa diggante sa boroom na sell na nga xam ni yow sa borom ngay jëflanteel waxoog sa copain waxoog sa xarit waxoog déedéet sa borom sa yow ab jaam nga bu war a toroxlu waxee wax bu rafet wa jëfee jëf ju rafet sa digganteek sa borom. Hmm? kon nañ ko bàyyi xel du wa zayfi wa sayfi la kooku tamit sodd la kenn du wax qul walaahu ahad allahu allahu samad so so dégg nga fii tamit wa sayfi la du wa sayfi du wa zayfi du wa sayfi yooyu yëpp baaxul hmm. doone wa sayfi kooku moom mooy euh, jaasi euh, épée waaw ma te foofu waxuñu fa wax yi kii waxuñu foofu wax wax yi jaasi ak épée wasoy fi la ñuy wax wasoy fi du wasay fi ñu bëri wasay fi la ñuy wax wasoy fi waaw di arabal noonu wasoy fi waaw fal yabudu fal yabudu rabba haza al bayti allazi wala foofu tamit waxoon naa la ne la qaaf la ak too ak ba ak jiim ak daal kon ta day dikkaat at'amahum kenn wax at'amahum déedéet at at at'amahum at bul wax at'amahum soo te foofu du taa tombe taa tànk la at'amahum qutubu laa la waxoon sànq qaaf ak ta ba ak jiim ak daal bii nag too la kon da nga naan at'amahum du at'amahum boobu ñu bëri loolu lañu at xaamahum waaw di ko ñoddi di dem rek ku la demloo te ngaa taxaw te ngaa taxaw rek bul dem waay sa waay hmm? ataamahum du ataamahum amul alif bu ñu xëcc foofu ataamahum ataamahum hmm? ataamahum min juuin min foofu tamit da nga war a taxaw tuuti bul wax rek min juuin déedéet min juuin min juuin wa aamanahum min xawfin hmm? wa aamanahum min xawfin ataamahum kooku dañ ciy juum bàyyi ko xel mbokk mi ataamahum at ataamahum min juuin wa aamanahum min xawfin yàlla ñu yàlla dimbali ñun ñëpp bu ci des hmm, mënuñu wax lépp waaye ñu barkeelu rek ba ñu mën koo jariñoo rek incha allah lu mel ni ayatul kursi kursi yi ayatul kursi yi la ñuy wax mudaaf mudaaf ilay loolu gars yi xam nañ ko waaye ñu bëri da naan ayatul kursi yu <laughs> de naan ayatul kursi yi waaw quand deux verbes se suivent le second se met à l'infinitif hmm? yaakaar loolu jàngoon nañ ko sem deux la xamu primaire yooyu hmm? ñaari moo duñu teglante ci lugal arabia ñaareelu moo bi noonu laa la koy tënkale rek bien que am na ay exception yeneen yu bëri waaye ci li ci ëpp règle générale bi mooy ñaari moo duñ teglante ñaareelu moo bi bu dee ñaari mooy dañoo am relation moom la ñuy wax mudaaf mudaaf ilayhi mais ñaareelu moo bi dañ koy kasraal dañ koy kasraal masque bi ci suuf lay nekk kon ñu bëri dañoo ayatul kursi yu déedéet du ayatu ayatul kursi yi kursi yi ayatul kursi dégg nga mbokk mi bàyyil xel lool bi ci des. am na loo xamante ni nag moom la moom li gën li ko gën a li gën a tax nag ñu koy gën a yàq nag mooy waykat yi ak waxkat yi <laughs> waykat yi ak waxkat yi ñoom ñoo ko gën a yàq parce que ko wax rek mu ne kul nafsin saayixatul mawti eh, saayixatul mawti waaw dem nañ ko léegi ba mel ni sax wolof la te fekk du dee alquran la de kullu nafsin kullu nafsin kullu nafsin du kullu nafsun déedéet kullu nafsin zaiqatu ñu bëri zaiqatil mawti la ñuy wax da ngay gis sax léegi dañ ci yóbbaale ñoo xamante ni ay kilifa lañ ah loolu loolu wóorul nit du def lu mu dégg ci rajo bi ak ci télé bi ak waxkat yi ak jigéen ñi waykat yi lu lu loo dégg ci ñoom rek di leen toppandoo déedéet looy wax euh, bokk na ci li la njëkk a jàngal ci laxdar yu ah, wala yaxillu lil mukallafi an yafaala fi alan xatta yaalama xukma allahi fihi amul benn jëf booy jëf lu dul war ngaa xool rek mbir mi fan la tegu ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lii lu yàlla gërëm la wala déet waaye bul def rek di wër di topp di li ñuy wax euh, euh, di imiter wala ngay euh, singer wala ngay toppandoo déedéet du noonu du noonu looy toppandoo tamit da ngay toppandoo ñoo xamante ni dañuy góorgóorlu di de mais am na ñoo xamante ni yoruñu njàpp ñoo ngay yuuxu ñoo ngay perturber Hmm? dañuy wax li ñuy yàlla taxul mais ñooñu bul bul dégg seen wax rek di ko topp lu nga dégg ni ñi naan kullu nafsin zaa'iqatul mawt nga naan kullu nafsin zaa'iqatul mawt kullu nafsin zaa'iqatul zaa'iqatul même doo waxee zaa'iqatu parce que mënoo wax za sax mais bul wax zaa'iqatil sa zaa'iqatul wala zaa'iqatul tu t o u <laughs> yàlla nañu yàlla dimbali kon dafa mel ni mbokk yi yi jëmoon ci alquranul karim bi euh, mongoog am na yeneen aaye sax euh, wax dëgg yàlla xam naa ci yeneen i jotaay dinañ ko euh, bokkaata mbokk yi séddoo ko mais yii c'est-à-dire que c'est des choses yoo xamante ni bis bu nekk dañ koy utiliser waaw muy suratul fatiha inna anzalnahu fi laylatil qadri mm-hmm, suratul quraish Ixlaas suratul suratul suratul Ixlaas qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq gis nga foofu tamit gis nga falaq kutubu jaddin bi ma la doon wax kenn dox qul a'udhu bi rabbil falaq déedéet falaq qul a'udhu bi rabbil falaq falaq gis nga day mel ni ñaari qaaf la <laughs> min sharri ma xalaq wa min sharri gaasiqin idha waqab wa min sharri nafaasaati gis nga foofu tamit lu jar a bàyyi xel la ñu bëri nafaasaati la ñuy wax du nafazaati nafasaati sa boobu moo euh, euh, bu dee yow jàng nga tuuti euh, kii moom la doo bu dee def nga tuuti anglais to to think think wala thank you xam nga léegi sax ñi moom tayal a tax ñëpp naan thank you du thank you thank you du thank you cest dire làmmiñ mi day nekk ci diggante ñaari bëñ yi xaraf boobu sa sa to think to think think mooy penser yaakaar naa ah thank you mooy merci mooy shukran tu sa boobu ni nga koy prononcé noonu la ñuy prononcé wa min sharri saati doo koy wax sa làmmiñ day nekk si diggante ñaari bëñ danga koy teg ci bë bëñ yi ci kaw nii ah euh, làmmiñ bi foofu lay tegu daanaka day nekk ci diggante bëñu kaw yi ak bëñu suuf yi naffaathaati naffaathaati fa day mel ni da ngay mel ni kuy kuy sàcc wax fa fa f comme faatu ah noonu lay mel naffaathaati loolu nañ ko bàyyi xel wa min charri nafaathaati kenn dox tamit nafaathaati déedéet nafaathaati nafaathaati ñaari f la nafaathaati fi l uqad uqad kenn dox uqad fi l uqad wa min charri xaasidin za xasad waaw ah, suratul naas daanaka moom ok moom mais yi moom dafa dafa xaw a jafe parce que Euh, xolqala yi nekk foofu daf daf daf daf ci bari mooy xarfu qaaf bi ak xarfu daal bi waaye tamit nafaasaati bi moom moom la nit ñi gën a mën a yàq yàq bu bu doy waar sax nafaasaati bàyyi ko xel wa min sharrin nafaasaati nafaasaati waaw yàlla nañu yàlla suturaal yàlla bu yàlla xool suñuy sax doy di wallahi yàlla nañu yàlla yërëm jëgal ñu suturaal ñu àntaak àlaxir jaayi nabina wanana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam est-ce que yaakaar naa kon mbokk mi noté nga ak man eh, yooyu ma doon junju ci fatiha bi inna anzalnahu shahrin shahrin yooyu bàyyi ko xel bu baax ah, baaxul hmm, ataamahum baaxul yooyu tamit nga bàyyi ko xel waxin bi laa wax ba tey waaw pour rek xel yi laaw ahad tamit ñu bàyyi ko xel waaw qul huwa allahu ahad ahad kullu nafsin zaiqatul mawti ayatul kursi yi dañuy wax ngok léegi ñu jublu nag ci beneen partie bi beneen partie bi mooy euh, li nga xamante ni dañ koy utiliser lu bari mooy ci bu dee dañuy wérd wala sax nit ñi koy jëfandikoo bari na nit ñi dañuy def astaghfirullah istighfar ñu bari nag danaan astafirullah astafirullah kenn xamul lu mu doon hmm? astafirullah kooku daanaka daw lay gën a niru waaw maa ngi daw yàlla daal la gën a xaw a jege farra yafiru waaw <laughs> wala istafar na bokk te te te loolu taxulaa jóg yow dangay ngay jéggulu yàlla astaghfirullah la ñuy wax am na ñu bari yàgg nañ koo def soo soo leen waxee ndax mën ngaa wax man léeg-léeg ma euh, sëñ bi baax mën ngaa wax euh, kii euh, mën ngaa def istixfaar jéggulu yàlla ne ah jéggulu yàlla ku ko mënul ma ne la waxal nga ne astafurlaa man la man la wadd nga wadd ba sa kii bi ndong ndong li côté gauche bi toj ba toj ba ba ñu wuru pansement toj na bu yàgg ba nga xaw a daanu sa ndigli xaw a damm du loolu astaghfir tax yow doo dégloo sax bi ma wax ni ak bi ngay wax xam nga ni am na différence am na benn mot bu nekk ci biir te mot boobu dafa am doole tax astaghfirullah kenn dox astaghfirullahu kenn dox astaghfirullahi astaghfirullah la ñuy wax astagh astagh soo mënta wax ra prononcé ko comme ni mu mooy mais au moins waxal astaghfirullah mais bul bul videeti mukk ci diggante tabi ak fi euh, euh, fi bi am na lu fa nekk bu ko tëb mbokk mi bu ko tëb bu ko tëbati mukk waaw ah, yaa ngi ciy def léegi léegi téeméer suba ak ngoon yaa ngay def léeg-léeg junni léegi yaa ngi koy def léegi ma ngoog yow doo wax normalement loolu baaxul bu loo astafurlaa mukk waaw tafurlaay yooyu yëpp ay yiwadi la rek yoo xamante ni nit ñi ñoo ko bëgg a foyee diine ji rek ah, kenn ko wax waaw soo demee ci wasifa yi tamit noonu la astafurlah alazim alazi loolu loolu mooy loolu loolu mooy lan ah astafurlah alazim loolu mooy lan ah laa ilaaha illa ah, hayyu qayyum kenn xamul sax nit ñi li ñuy wax loolu loolu wóorul fexeel ba looy wax nga xool ko liir ko liiraat ko soo ko mënta kii nga toog ci kukum euh, làmmiñam set mu wax la ba nga dégg ba nga xam astaghfirullahal déglul astaghfirullahal bu yóbboo dëkk bi yëpp di wax azmal lazi azmal lazi baaxul kenn du wax azimal lazi la astaghfirullah al azimal lazi dina jaar sax yow nga taxaw ci dooy wirde wala ngay wasifa nga ne astaghfirullah al azim allazi wala su nga boole ko astaghfirullah al azim allazi kenn du wax azim allazi mbooloo mi nag du ñuy wax ndoo azim allazi azim allazi yow miy dégg da ngay dem ba yaakaar ne dañuy wax azim allazi déedéet du azim allazi de du azim allazi amul azim al azim wala yauduhu xifduhuma waaw kay boobu sax am na solo ñu bëri xifzahuma la ñuy wax <laughs> gis nga ñu bëri xifzahuma la ñuy wax wala yauduhu xifzuhuma xifzuhuma xifzuhuma zula du za xifzuhuma wa huwa alaliyu alazim aliyu alazim mooy dikkaar ci astaghfirullah alazim azim alladi waaw la ilaha illa huwa ah ñu bëri foofu dañ fay yàq xayul qayum bi moom dañ koy moxoñe te du noonu xayyul qayyuum bokkul xayyul qayyuum alxayyu alqayyuum alxayyu alqayyuum qo qo xa xa xayyul qayyuum bokkul de ko xool xool ko bu dee français la xool ko bu dee arabe la xoolaat ko bu ci am kersa xayyul qayyuum ay looy jaamu yàlla bëgg ko def bëkkaro ngay dee hmm? bu noppi nga koy yàq te di ko jox soo paree naan hadihi hadiyatun bi fadlillah bi neleke ya rasulallah te yow li nga ko jox yëpp a yàq la mais loolu du respect sax du respect xanaa gisoo euh, dama koy wax toujours mbokk yi man leen ku ciy def devoir sax même bu dee mënoo sa bul bind faute yu bëri faute yu bëri day énerver professeur faute yu bëri day énerver professeur di nga gis léegi léeg devoir boo xamante la cay nekk ci xam-xam du bëri mais prof bi day gis ne élève bi il des efforts mais da lay may ab cinq wala ab 6 sax pour pour effort bi nga def ci copie bu set bi nga joxe ak présentation bi ak euh, fautes yu fautes yi nga bañ a def mais fooy boo xamante ni dañ ko def lépp rouge ah lépp rouge mais sëñ bi même bu dee idées yi nga joxe baax na réponse yi nga joxe baax na tamit ça peut te créer des problèmes mën na énerver professeur loolu baaxul de c'est la même chose c'est la même chose waaw nañ ko bàyyi xel waaw li ñu jox yonent bi war nañ koo sellal rafetal ko wallahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ma nga léegi bi ci topp rapidement mooy salaatul fatix yi ñu bëri li ñuy wax salaatul fatiha la ñuy wax <laughs> salaatul fatiha la ñuy wax ah, di loolu la ñuy wax li ci ëpp waaw ah, déedéet kenn dox salaatul fatiha déedéet salaatul lu ñuy wax ah salaatul faatihi hi faatiha mooy saar wa déedéet bii salaatul faatiha yonent bi la ñuy junj soo jàngee salaatul faatiha di nga xam ni euh, faatiha bi yonent bi moom sëy allahumma salli ala sayyidina muhammadinil loo cay teg ah waxul faatiha de da nga naan al faatihi kon salaatul faatihi la ñuy wax salaatul faatihi dégg nga tur wi avant tout tur wi. ñu bëri dañ ci juum hmm? nañ ko bàyyi xel mbokk taalibe yi ah. bien que sax waaw koy waaw yàlla na yàlla barkeel lépp waaye nag di wax li ji li nekk ci yoon tamit am na solo loolu yëpp ci respect bokk salaatul faatixi la ñuy wax hmm. bon ci biir salaatul faatixi nag waaw kay moom tamit war nañ cee barkeelu parce que foofu allahumma allahumma bàyyi ko xel waaw bul topp way yi parce que ñu bëri loolu moo leen yàqal dañuy topp kii bi rek musicalité bi allahumma waaw luy loolu ah allahumma allahumma waaw solli du salli so sodd la kooku sodd solli ala sayidina waaw bu koy tëb bul woyofal waaw waaw kay waaw bu bu bu ko woyofal na na dëgër li ma doon wax mbokk yi na dëgër waay <laughs> ndeysaan ah sayidina muhammadinil xam nga ci début ba waxoon naa la ne la waxoon naa la ne la dafa am sirru bu nekk ci ngay wax bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin mil parce que lettre bi mujj mooy mi ba ca toppaat mooy al soo ko boolee mu jox la mil mooy mil fii tamit lettre bi Euh, son bi mujj mooy le son n muhammadin in moo mujj soo ubbee ci suuf tamit il moo ca topp soo jëlee inn bindal in bindal in bul tayal bindal in i n bu bindal il ci wetam i l boole ko lum lay jox inil ah, ok léegi jëlaatal muhammadin muhammadin il boole ko lu lay jox muhammadinil faatixi loolu ñu bëri dañ ciy juum muhammadinil faatixi waaw ngeen muhammadin alfaatixi déet alfaatixi doo ko bëggee wax da ngay taxaw ca muhammadin ba allahuma salli ala sayyidina muhammad alfaatixi li ma ughliq d' accord waaye soo xësee bëri muhammadinin dinil rek di dem da nga ko war a boole muhammadinil dinil faatixi kooku sax moom lañ gën a utiliser parce que léeg-léeg lim ci ciy def moo tax muhammadinil fatixi lima uxliqa du lima xulixa déedéet ñu bëri xulixa la ñuy wax rek dem seen yoon ku la wax xulixa du xulixa xulixa mooy bind <laughs> du du bind uxliqa tëj fermé clôturé tëj uxliqa uxliqa soo mënta wax tamit uxliqa ro ur nga uxliqa wal xaatimi wal xaatimi ngay xoos tuuti wal xaatimi lima sabaqo sabaqo qo du sabaxa sabaqo qo waaw naasiril xaqi bil xaqi naasiril xaq bil xaq <laughs> ndeysaan ah naasiril xaqi bil xaqi wala naasiril xaqi bil xaq bil xaq du bi làq bi làq làq-làq fa fooy jëm hmm? naasiril xaqi bil xaqi naasiril xaqi bil xaq ok waaw ñu bëri lu ñuy wax naasir bil xaqi bil xaqi waaw déglul rek mbokk yi wool wool gaa yi nga déglu loo leen naasir bil xaqi bil xaqi la ñuy wax maa la ko wax naasir bil xaqi bil xaq la ñuy wax waaw du noonu du naasir bil xaq bil xaq déedéet naasiril r la r naasiril xaqi bil xaqi bu njëkk bi r la bi ci des bee naasiril xaqi bil xaqi naasiril xaqi bil xaqi wal haadiyi waaw kay foofu tamit ñu bëri dañuy wax wal haadiyi du wal haadiyi dañ ko xëcc rek i bi lañ xëcc du wal haadiyi ah waaye mbokk yi du noonu nañ bàyyi xel wal haadiyi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi foofu am na ñetti hii yu fa nekk bu ko bàyyi bul bàyyi benn wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi bu miqdaarihi bi nag dafa am euh, waslu bu nekk foofu moo tax ñuy wax wa miqdaarihil kon bàyyi xelu li ma la wax mbokk mi am na ñetti xii nekk soo waxee te déggoo ñetti xii rek xamal ni am nga loo yàq wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim hmm? miqdaarihi al azim dégg nga miq doo wax miqdaarihi déedéet miq parce que kooku tamit xarful waaw dafa bokk ci xuruful qalqala yi qaaf wa miqdaarihi al azim ah salaatul fatiha ngoog kon ñu barkeelu ci jawhara boog tuuti bala ñoo tëj parce que jawhara tamit noonu la mel salaatul fatixi waxoon naa leen ne leen kenn dox salaatul fatixa waaye salaatul fatixi la ñuy wax jawharatul tamit ñu bëri jóot la ñuy wax jóot kamal mooy lan mel ni kuy jóor rek déedéet jawharatul kamal jaw xoolal jaw haratul Mhm. jawharatul kamal ñu bari dañuy juum ci tur yi jortu kamal xaw ma la ah, lu nekk lañ cee wax ndeysaan jawharatul kamal jawharatun jawharatul kamal kooku moo ci njëkk moo ci gën a am solo jawharatul kamal waaw fi madxi saydi rijal sallallahu alayhi wa sallam waaw foofu dañuy mbartal rek dem ndax moom dafa xaw a bari tuuti waaye dama leen génneel sew-sew yi ci nekk rek ngeen xool mën a corriger seen jawhara ah? bismillah nga ne allahumma waxoon na mu leer allahumma humma allahumma bul bokk ci ñi waaw di way rek di caaxaan noonu allahumma salli wa sallim ala aynir rahmatir rabbaniyati la ayni de am na ra raaga dafa am shadda ca kaw foofu danga koy boole bu baax bul waxati aynir rahmati déedéet aynir rahmatir <laughs> dégg nga ma عين الرحمة الربانية اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية ربانية bul wal yàquuta gis nga foofu tamit ñu bëri lu ñu wal yàquutatil déedéet déedéet du wal yàquutatil de wal yaaquutatil wal yaaquut yaaquut la yaaquut muhammadun imam as yàlla ñu ko yàlla fayal muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaaquuti soo déggoo fi déggee firi bi ma firi jawharatu kamal di nga dégg foofu noonu yaaquut yaaquut yaaquut la du yaquut yaaquut wal yaaquutatil akay mutaxaqiqatil mutaxaqiqatil bu teyal mutaxaqiqatil foo jëm mutaxaqiqatil xaqi xaqiqatil gis nga daanaka day am man ñeenti xaaf xaq xaqiqatin xaqi xaqiqatin waaw shadda baa tax moo wax la ñeent nag soo gisee ñett lay doon wala ñaar waaye shadda yaa tax mu tax xaqiqatin ah waaw alxaaitati waaw xaaitati alxaaitati waaw foofu tamit ñu bëri dañ naan allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqudati al mutaxaqati xaaitati déedéet mutaxaqiqatil am na al bu nekk foofu boole ko mutaxaqiqati lxaaitoti ah xaaitoti bi markazi lwuhumi walmaani waaw kay bu ci topp lu ci topp sax wa wanu waaw foofu lu gaa yi di wax waa nuuril akwaani waaw waanu waaw fu loolu fan la am hmm? waa <laughs> xëcc boobu xam nga ni gisoo ko fenn wa nuuril akwaani la mbooloo mi tamit mën nay wasifa yu mën naa xumb ba ñuy ba mel ni dañuy wax waa mais loolu ca mbooloo ma la te wasifa mbooloo soo ko defee même bu dee am na yàq yàlla su nangulee kenn nangul ñëpp mais yow bu dee yow doo nga yaa def sa wasifa nga toog naan waa nuuri lakwaani loolu muy signifié ah eh, yooyu baaxul dégg nit ñi kii rek waa nuuri lakwaani rek nga yow it jàpp ca waa nuuri lakwaani ba kañ wa nuuri lakwaanil mutakawwinati laadamiyi laadamiyi xëccal laadami yi ñu bëri di wax laadami yi rek dem laadami yi al aadami yi la al aadami yi waaw soo ko buuree da boole nag nga wax ne wanul akwaanil mutakawwinati laadami yi laadami yi am na yi gu nekk foofu Y gi i ñaari Y sax pour mu dëgër laadami waaw loo ci teg saaxibil xaq xir xir rabbaani rabbaani du rabbaani tamit rabbaani am na shadda ca baba waaw rabbaani saaxibil xaqir rabbaani albarqil albarqil astaayi e, bi muzuunil bi muzuunil arbaaxil maaliati foofu tamit ñu bëri dañuy wax maaliyati de du maaliyati de maaliati maaliati mooy lu fees dell yu fees dell bokk maaliati maaliati li kulli mutaaridin min albuxuuri wa lawaani waaw bul waxati wa nuuri kal laami'i waa nuuri kal laami'i déedéet nuuri kal laami'i kal laami'i foofu al laami' la du al aami' déedéet wa nuuri kal laami'i allazi malata foofu tamit ñu bëri dañ ci foofu il faut que ñu bëri foofu tamit malakta ñuy wax du malakta déedéet jawrit kamal ndax di nga gis kéef du kaaf malata sooy jàng sukkuun dan la e ab ajj add e ab at af di loolu la lu jàngal ci doy doy def doy liifantu waaw e boobu moo nekk ci biir malata malata malata du malata malata mooy feesal nga waaw malata bihi kawnaka alxaita bi amkinati almakaani kawnaka alxaita bi amkinati almakaani fii tamit dinaa fi taxaw parce que jawharatul kamaal dafa am ñett yoo xamante ni dañoo nirooto bokkuñu ci biir bu njëkk bi mooy allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqudati almutahaqiqati alxaitati bi markadi alfuhumi dégg nga foofu moo xaitati soo demee ba ci biir di nga dégg wa nuurika allaami alladi malata bihi kawnaka al xaaito di nga ko déggaat fee xaaitoti la bii xaaito soo demee ba ci ba ci suuf tamit allahuma salli wa sallim ala tolaati alxaqi bilxaqi alkandi alazam ifaadatika minka ilayka loo cay teg ixaatoti ñetti ñetti yépp dañoo niroo xaaitoti xaaito ak ixaatoti te ñoom ñëpp bokkuñu kenn ku ci nekk dafa am lu mu taxawee ci biir jawhara bi kon bu ko jaxase ñu bëri da ngay dégg ñu naan la wa nuurika allaami alladi malata bi kawnaka alxaaitati bi amkinati almakaani déedéet du noonu kawnaka alxaaita xaitati benn la ci biir jawhara mooy ca début ba allahuma salli wa sallam ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaquutati almutaxaqiqati alxaitati bi markadi alfuhum wal maani soo demee ci wa nuurika allaami alladi malata bihi kawnaka alxaaita bi xaaita bi amkinati lmakaani to waaw ca suuf allahuma salli wa sallim ala talaati lxaqi bilxaqi lkanzi alazami ifaadatika minka ilayka ixaatatin ixaatatin nuuri lmutalsam bokkul bi ci topp mooy bi mu mujjee tudd léegi nii allahuma salli wa sallim ala talaati lxaqi bilxaqi kanzi alazam loolu ñu bëri moom la ñuy wax déedéet du noonu bilxaqi kanzi alazam déedéet bil xaqil kanzil azam bil xaqil am na al bu manqué foofu bil xaqi al kanzil azam su la neexee waaye doo koy boole da nga naan bil xaqil kanzil azam bu loo wax mu ne yonent bi mooy kanzil azam al kanzu al azam la foofu dafa am taarif dafa am article défini yonent bi mooy al kanzu al azamu kon kañ bul wax nii kanzul azam mu mel ni dafa am keneen kuy junj foofu te war a waxoo kenn ku dul yonent bi al kanz al azam. Hmm? طلعت الحق بالحق الكنز الأعظم كنز الأعظم waaw كنز الأعظم ah waaw ko إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم إحاطة bokkut ak حائطة bokkut ak حائطة في إحاطة النور المطلسم مطلسم tamit nañ ko bàyyi xel ñu bari ci seen arabal ak seen neexal dañ naan nuurul mutalsam mu tal ban nuuru mu talzam siin la siin comme suuratu hmm? comme safarun sa si siin la nuur al mutalsam mutalsam to mutalsam hmm? kooku nañ ko bàyyi xel ñu bëri mutalzam lañuy wax <laughs> ndeysaan yàlla ñu yàlla suturaal an nuurul mutalsam salli wa sallim ala talaati lxaqi bilxaqi lkandi la adami ifadatika ifadatika minka ifadatika dégg nga ifadatika minka ilayka ixaatati nuuri almutalsam nuur an nuur almutalsam bul waxati nuur almutalsam waaw sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarrifuna biha iyaahu yàlla nañ ko yàlla defal kon mbokk yi euh, tabaarakallaahu dafa mel ni euh, ñu yemale ko foofu ba beneen yoon ñu jéem a xool yeneen euh, tabaarakallaahu li jiitu lii nag mooy sant yàlla bu baax encourage yi ñëpp tamit parce que ñun lu rafet sax rek la ñuy wër moom la ñuy xool waaye nag dañoo bugg tamit luy jëm ci yàlla wala luy jëm ci yonent bi xam nañ sax ne mënuñoo taxaw dëgg dëgg taxawaay ba ca war waaye nag ñu wane suñu yitte ak suñu yéene waaye tabaarakallaahu góorgóorlu bi ci yàlla bi rek ak yitte bi ak pas-pas bi rek yàlla gis na ko yàlla xam na ko te yàlla loolu lay nangu waaye nag tabaarakallaahu erreur yi ak yi dama koy wax ñu bokk séddoo ko ñun ñëpp man mii bi ma leen wax sax am na yu bari gisaat naa ko ci tabaarakallaahu ci ay sew-sew yu nekk ci biir e, salaatul fatiha ixlaas beeg euh, yooyu yëpp te yaakaar naa ni ñu bëri dinañ ci jariñ te teew it fexeel ba doo jotee lii nga fexe ka jot li say mbokk taalibe xaw ma foo koy jaarale ak noo koy jaarale ñi nga mën a wax ak ñoom nga wax ak ñoom ñi nga mën ñi nga mën a euh, enregistré yëf fi jox leen nga enregistré jox leen ñi nga mën a wax leen fi mu nekk hmm? ñu nga wax leen fi mu nekk ñu mën ko déglu ñoom it fexeel daal def ci yitte parce que tasaari yiw rek la te lu dem ci yonent bi rafet rek ah tabaarakallahu yooyu di nga ci am yiw waaw comme ni ma leen ko waxee woon tamit yéene bi rek mooy rafetal rek waaye ñun ñëpp ñu rafetal jëm rek ci yàlla jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa jëm ci suñu kilifa yu baax yi loolu rek la waaye du sax pour critiquer kenn ndax ñun ñoo gën a doy ñëpp ëpp ñëpp bàkkaar gën a soxla ñëpp yërmande yàlla waaye nag duñ sañoon tamit tabaarakallahu lépp lu ñuy jox yàlla rek mu tegu ci yoon rafet baax yiw euh, dëgg-dëgg rafet te loolu soo demee ci chariatu da nga fekk doo demee ci tarixa tamit tarixa bi tamit dangay ngay fekk ñuy soññu mbokki taaliba yi ak mbokki jullit yi ndax ngir ñu gën a def yitte di bàyyi xel seen bopp di bàyyi xel seeni làmmiñ di bàyyi xel seeni kaddu bàyyi xel seeni teggin ci seeni zikkar seeni wasifa seeni dog seeni yëpp ndax toujours comme ni ma koy waxee mbokki taaliba yi euh, képp ko amul teggin ak sa bopp doo am teggin ak sa mbokk ku amul ak teggin sa mbokk doo am teggin ak sa sëriñ ku amul sa sëriñ doo am teggin ak yonent bi ku amul ak teggin ak yonent bi àgg ca yàlla bay am teggin foofu kon yar bi ngay wan sa bopp ci respecté sa bopp respecte sa mbokk taalibe yi respecté sa sëriñ yaa ngi jàng yar bi nga war a am ci kanamu yonent bi yaa ngi jàng yar ba nga war a am ca kanamu yàlla <laughs> loolu rek la de waaw ñu bëri nag dañoo yaakaar ni euh, euh, a servicement la wala euh, ay idiotie la déedéet da ngay da ngay tu apprends à vivre avec Allah tu apprends à vivre avec le prophète à travers ki la yàlla booleel moo tax nga koy jox yar jox ko teggin parce que yaa ngi jàng ci moom ni nga war a yaroo ci pays yàlla bi yaa nga war a yaroo ci xadara yàlla bi loolu rek la te lii dafa bokk ci yar mooy wax wax yu correct ah déggoo leen su suratul ahzab li yàlla wax foofu <laughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci saxaaba yi ne ko wax ne ne yonent bi wax leen ne leen buñ defati li ca kanam buñ loolu ja ubbil suratul ahzab nga xool ko di nga fa fekk yu bëri yu yàlla tere saxaaba yi suratul xujuraat nag xujuraat ubbil suratul xujuraat nga nga liir ko liir ko di nga dégg la yaa ayyuhal ladina am la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahba an tahbata a'malukum la tash'urun ah ba ba ba mu dem ne leen wa'lamu anna fikum rasulullah ah law yuti'ukum fi kathirin min al amri fi kathirin min al amri la'anittum ah ba wax ko yem ko war a wax yooyu yëpp ne ko ne ne ne ne saxaaba yi bu ci kenn ku ci waxati na nga déglu degré baatu yonent bi volume baatu yonent bi bu dee volume am cinq la yéen def leen un seen volume bu dee dix la yéen def leen def leen deux seen volume waaw kenn jàkkaarloog teg moom di ko xool rek di ko xulli rek waaw bu ko kenn sàllalooti bu kenn waxati Muhammad waaw bu ko bu ko kenn wooti naan ko eh waaw diw bu ko kenn defati waaw waaw yooyu yëpp da ko tere parce que xam na ni euh, nit ñi am na lu bari xamuñu ko il faut ñu dimbali leen waaw te yàlla nee na bari na kàddu goo yaakaar ni du dara fekk moo nga rëy fa yàlla ba wa huwa inda allahi azim waaw fekk rëy fa yàlla ba wóorul xam nga moo ngi mel ni nga war a wax shahrin ne shahrin yow xamoo foofu loolu lan la signifie fa yàlla bien que sa yéene rafet na yàlla nag du nit <laughs> nit du yàlla donc am na yoo xamante ni ay naan compréhension yooyu yooyu xalaati suñu xalaati jamono la rek mais c'est plus profond que ça c'est plus sérieux que sa ah so discours bi ngay jëflante yàlla dafa war am solennité ah dafa solennité ñii jàng xam na li may wax lan mooy solennité dafa am façon dafa am intonation dafa am nooy solo dafa am nooy toogee waaye bëgg a toog rek noonu jàpp ne yow tabaarakallahu ah mbir yi du noonu ka defee ñu bàyyi xel bu baax ci teggin suñu bopp parce que ku respecté wul sa bopp doo respecté kenn nga ku respecté wul kenn dem doo respecté sa kilifa ku respecté su kilifa doo fonk yonent bi fonk yonent bi doo am ci cër ci yàlla waaw maam laaj Mouhamed Ndieguene daan nañu ko wax moo ne teggin mooy yóbbu nit ci xadara yàlla ba waaw teggin rek waaw mu ne du daara yi ñu wax yëpp du dara parce que li ngay def jëfandikoo yëpp ah li ngay jëfandikoo yëpp yàlla la ko jox bu dee yàllaa la ko jox bu dee temps bi yàllaa la ko jox bu dee ngëm gi yàllaa la ko jox <laughs> bu dee pas-pas bi yàllaa la ko jox bu dee jub di julli yaram yi ngay jullee yàllaa la ko jox kon yow defoo fi dara yow li nga mën rek mooy wàcce sa bopp modestie waaw sofyanke yi dañuy wax ne xadara yàlla yi xadara buntu yàlla yi buntu xadara yàlla yi moo ngi toll ci asmaullahul xusna quatre-vingt-dix-neuf buntu ñoo am boo xamante ne benn bu ci nekk mën nga cee jaar xotti mën nga daal dem àgg fa nga war a bëgg a àgg waaye buntu yëpp dafa am embouteillage quatre vingt yëpp am na embouteillage ba mu des benn bunt bunt boo dem am na ñu fa taxaw bala ngaa yéeg moom tabarakallahu day metti ay junni junne nga fa ay million nga fa taxaw di bëgg a yéeg bunt boo jàpp rek ci quatre-vingt-dix-neuf tur yàlla ba mu des benn tur yàlla benn benn bunt bokk bunt boobu mooy buntu tawaado mooy modestie simplicité sobriété modestie dal modestie wàcc modestie mokk modestie nangu ngir yàlla waaw bunt boobu daal moom daanaka bariwul ay nit moo tax soo ñëwee rek da ngay jàll moo tax ku la gën a wàcc rek gën laa mokk gën laa nangu moo la ëpp cër bu dee ci yàlla moo la ëpp cër bu dee ci yonent moo la ëpp cër bu dee ci sëriñ tamit raw na la dem na yoonam waaw iblis lan moo ko lan moo ko indiloon problème ñaari mbir rek aba wastakbara hmm? bañ mooy ñàkk wàcc ak rëy waaw kon kañ ku nangu te te te wàcc rek soo nangoo wàcc am cër <laughs> iblis looloo ko xañ de képp ku ku ku ku yàlla nar a tamit dina la nattoo nga bañ ba noppi rëy waaw kon nañ bàyyi xel yooyu bu baax a baax a baax bu ñu am kersa ci loolu nañ wàcc bu baax nañ mokk bu baax te yàlla rekk tax nag waaw bu ñu rëy nañu woyof te yàlla rek tax waaw bul ndamoo dara looy def ci lu baax bu mu nekk zikkar yi bu mu nekk wirdi yi bu mu nekk sayfi yu bi ngay jàng yooyu yëpp bu ko ndamoo eh, yow làmmiñ bi feebar nga talatoo ko jàng da jooy di yuux di onk rek ah <laughs> kon kañ yow kañ jàngoo ki la jox doole ji kañ mooy jàng lii beneen affaire la nag li may juñu noonu waaw loolu soo ko xamee di ko dund dootoo dooto rëy mukk ci àdduna da ngay wàcc rek def ndànk rek teey rek yaru rek loo def rek jox yàlla gisoo Cheikh na Ahmed Tidiane lim ñuy jàng lu ñu paree rek mën a jox leen yonent bi mooy loolu mooy lan lan mooy jox leen yonent bi hasi hadiyatun bi fadlillah min alaka ya rasulullah philosophie belal la daf laa bëgg a wax ne la bu si gis sa bopp mukk loolu moo tax tarixa bi dogi sax kenn du ci def dara lu dul jox ko yonent bi kenn du ci wut tus kenn du ci wut dara da ngay jël lépp jox ko yonent bi bu ci def benn shirk shirku gaaral si moom la ñuy wax shirkul agra bu bu ko ci dugal na set wecc na na am tawxiid na am ma ngoog waaw benn sellal benn rafetal benn ixlaas bi ci biir su ko defee yàlla nangu ko yàlla dafa tey du nangu lu dul tey imam as toujours du ñuy julli waa ji julli mu wax ko te loolu dafa am solo te yow yi nga def nii yëpp yi ngay def nii yëpp yi yi ñuy bokk def yëpp kóllëre la kóllëre rek la jaayante ak yàlla la rek inna alladina yubaayi'unaka innama yubaayi'una allah suratul fatxi jaayante ba nga jaayanteeg yàlla ci def astaghfirullah subaak ngoon salaatu ala nabi subaak ngoon jaayante ba nga jaayantoon yàlla ci wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li abduni moo tax ngay jaamu yàlla kon kañ jaamu yàlla boobu contrat booy respecté la il faut nga respecté ko nag avec la manière nag gagné baax na mais gagné avec la manière tamit xorom la parce que loolu mooy bégal nit ñi victoire bi kañ moom la ñuy bind ci këyit yi waaye nag football bu rafet bi wala daan bu rafet bi wala nangam bu rafet bi wala nangam sangam bu rafet bi loolu moom kook kook mooy régal bi waaw kon ñu bàyyi ko xel te loolu mooy coloré te sëñ Mounirou dafay wax toujours yal na yàlla bàyyi ko fi dafay wax toujours ne euh, nit luñ ko jiiñ ci lu baax te amul coloré rek mu ne juum nañu waaw waaye mu ne luñ ko taqal tamit ci safaan te mu am mu ne ah, tooñ nañ ko waaw suñ mu ne koy wax mu ne mu ne waaw wël wëlëre moom mooy lépp waaw wëlëre mooy lépp kon nag yàlla nañu yàlla dimbali yëpp ñëpp euh, defal ñu sutura àdduna ak àllaaxira defal ñu teraanga àdduna ak àllaaxira jàppale ñu ci zaahir suñu jëf yëpp nag bu ñu ci gis dara buñ ci yaakaar lu dul yërmande yàlla ak nanguk yàlla bu kenn xool sa jëf lépp luñ def ci lu baax nañ ko fàtte te teg rek suñu bàkkaar suñu kanam di jéggulu yàlla rek di yàlla waaw fu ñu toll rek nañuy jéggulu yàlla fu ñu toll nañuy tuubal yàlla rek nañ koy baalu rek di ko jéggulu rek waaw ndax li ñuy def yëpp ñun xamuñu ko wallahi alazim waaw nañ koy jéggulu di jéggulul wéyjur yi di jéggulul maam yi di jéggulul bàyyi di mbokk yi di jéggulul xeetu yonent bi surtout loolu waaw nañu bàyyi xel ci xeetu yonent bi bu baax a baax a baax nañuy ñaanal xeetu yonent bi sallallahu parce que loolu ñaan la goo xamante ni day këppwaat ci yow këppwaat say njaboot waaw su boobaa xéwul rek lay doon ci yow waaw ngay ñaanal xeet yeneen bi sallallahu alayhi kon nag ah, mbokk yi ah, yëf yaa ngoog gën a seetantal rek gën a bàyyiwaat xel ah, bañ a yàkkamti def ndànk waaw ahabul amali ila llahi adawamuha wa in qalla waaw loolu daal moo am solo def ndànk def teey te mu sell même bu dee lu tuuti la te mu sell baax na yonent nee na sallallahu alayhi wasallam mooy nit ñëpp alku nañu ba mu des ñi xam ñi am xam-xam waaw mu ne ñi am xam-xam ñëpp alku nañu ba mu des ñiy jëfe seen xam-xam waaw lim baa ngay wàññeeku de mu ne ñi ñiy jëfe ñëpp alku nañu ba mu des ñiy sellal waaw kon kañ sellal moo am solo mu ne ñiy sellal nag ñoom ñoo ngi ci ba guddi gu setagul parce que àdduna ak weeru koor a yam fekk doogu jotul juubu weesul hmm? wala yëpp loolu rek la ñu loolu la ñuy ñaan yàlla mooy mujj gu rafet te mujj gu rafet maam laaj Mouhamed Ndieguène radiyallahu anhu ba ma ko mooy dund ci ngëm dee ci ngëm dekk ci ngëm mu ne loolu mooy mujj gu rafet waaye mujj gu rafet du ñàkkoon am walla nga <laughs> doon chômé tey ji nga am liggéey wala nga ne waaw kay dëkkoon ci sàkket tey ji nga dëkk ci étage mu ne déedéet mujj ko rafet nee na mooy nga dund ci ngëm dee ci ngëm dekki ci ngëm yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañ ko yàlla defal defal ko xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yépp yàlla nangul ñu suñuy yaam yàlla te bañ a xool suñuy jëf bañ a suñuy doyadi bañ a xool suñuy njàpp bañ xool suñuy sangu bañ xool suñu dara yàlla nañu xool butu yërmandem bi nga nga xamante ni comme que xool dootul xool sa dara yàlla nañu yàlla yërëm yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla baal yàlla nañu yàlla suñu jëf yëpp yàlla ko yàlla nañu ci yërmandem yàlla na yàlla xiir ñu ci ñuy sellal yàlla ñu yàlla xiir ñu ñuy sellal suñuy làmmiñ di sellal suñuy jëf di sellal suñuy wax di sellal suñuy jaam yàlla ci zahir ak ci baatin ci guddi ak ci bëccëg bi jaahi nabina wa mawlana muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ahmad sidna cheikh ahmad tijani radiallahu taala anhu ci barke mak ñu baax ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo ñu indil yiw yi ak teraange yi kon euh, ñoo ngi yemal foofu waxtaan yi incha allah ba euh, beneen jotaay bi nga xamante ni euh, ñoo ngi koy waajal incha allah ci bokk ko ak yéen jàkkaarloo ak yéen yàlla nañ ci yàlla dimbali wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu